amaana tey mooy suñu jotaay bi mujj ci saar bi insha allahu taala ñu ngi woon nag ñëwoon ci dix-huitième verset bi mooy fukk ak juróom-ñetteelu li nga xam ne mooy laaya bi moom lañ war a gis tey mu ne yaa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanu ittaqullaha wal tanzur nafsum maa qaddamat lighadin wattaqullaha inna allaha xabiirun bima taamaluun mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ittaqullaha na ngeen ragal seen boroom tabaraka wa taala wal tanzuru nafsun te bakkan bu ne nag nay xool tey sóoraale maa la nga xam ne qaddamat li gadin moom la jiital ngir ëllëgëm mu yawmal qiyaam ndax yawmal qiyaam kenn du fa ñëwe loxoy neen mooy lan nga fa jiital jéegadu ci jëf ju baax wattaqullaha te na ngeen dellu di ragal borom bi tabaaraka wa taala ci sori ay digg ay ay tereem tey tey nekk tey tey wommatu ci ay ndigalam inna allaha tax borom bi moom borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg moom xabirun mooy ki dañ kumpa bi ma taamaluuna moo xam te dañ kumpa ci li ngeen di jëf mu ne wala takunu kalladina nasullaha fa ansaahum anfusahum mu ne wala takunu te bu leen nekk yéen ñi gëm yàlla te dëggal kalladina comme nit ñi nga xamante ne nii ci kaw suuf nasullaha dañoo fàtte seen borom boole wuñu ko seen dara boole wuñu ko seen lenn fa ansaahum anfusahum ba ñu ko defee nag suñu borom fàtteloo leen seen bopp loolu moo tax boo gisee yéeféer yi xamuñ seen bopp moo tax moo tax yëfi njaay àll sax dañ koy def jàpp ne lii mooy ak nite ndax borom bi moo leen fàttelee seen bopp. ndax loolu la la ulaayika mu ne gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ gu sori ndax mbon gu sori gañu ne humul faasiquuna ñooy ñi nga xam ne ñoo génn ak topp de ñu borom ne laa yastawi ashaabun naari wa ashaabul janna mu ne laa yastawi yamul mukk muy yem asxaabun naari ña nga xam ne ñooy waa safarata war faa dugg wa asxaabul jannati ak waa aljanata war faa dugg asxaabul jannati waaye xam ngeen ne waa aljanate humul faa'izuuna ñooy ñi texe te ñooy ñi gañe yal nañu ci suñu borom boole mu nay ñëw nag ci saa mu ñëwaat ci laaya bi ci tegu mu ne law anzalnaa haadha alqur'aana alaa jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah mu ne law anzalnaa bu ñu wàcce woon haadha alqur'aana alqur'aan ji ma wàcce ci yéen wàcce ko ci suñu jaam bi alayhi salaatu wa salaam cey bu ñu ko wàcce woon ala jabalin ci nga xam ne mooy am montagne la ra'aytahu di nga gis montagne boobale xaashi'an mu daal di torox daal di wommatu daal di tiit mutasaddi'an rajaxoom min xashyatillahi ndax ragal gi ñuy ragal bi muy ragal boroomam wa tilkal amsaalu mu ne lii nag mooy lamsaal yi mooy misaal yi nii la rek nadribuha ñoo koy sadd linnaasi ñeen nit ñi la'allahum bu ko defee yatafakkaruuna ñu fàttale ko ba dellu ci seen boroom mooy kenn manu ko woon a attan ci mbindeef yi ku dul sallallahu alayhi wa sallam du yonent bu jiitu du yat du waliyu bu ñëw ca gannaaw koo xam ne ñoom ñépp buñ leen dajaloo woon teg leen fële jox leen alquran bu ñu ko attan xolu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi kese la manoon a wàcc ni mu wàcce waaye xol jullit kese tamit moo ko mën a gëm man koo mokkal man koo jàpp man koo dox li nga xam ne moo ci nekk suñu boroom ne huwa allahu alladi laa ilaha illaa hu suñu boroom nag di wax kooku nga xam ne moo wàcc alquran mooy kan mu ne huwa allahu mooy boroom bi nga xamante ne mooy allah alladi mi nga xam ne laa ilaha illaa hu amul benn buur boo xamante ne nii benn yàlla kenn koo xam ne moom yàlla nañu koy jaamu wala mu ñuy tëralal naan ñu doxe leen nii wala bu leen doxe leen nii illa allahu ku dul illaa huwa ku dul moom boroom boobale tabaraka wa taala aalimul ghaybi wa shahaada mooy ki xam li nga xam ne mooy mooy mooy li nëbbu wa shahaadati ak li ne fàng huwa moom moomale arrahmaanu mooy ki fees del la yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu huwa allahu ba moom moom moom male mooy allah alladi mi nga xamante ne nii laa ilaha illaa huwa amul kenn koo xam ne moo yelloo ñu jaamu la illaa huwa kudul moom almaliku mooy buur alquddus mooy ki set sel set sell daal di sel ci li nga xamante ne nii te sori li nga xam ne moom la ko ñu xamul dara di daal di jéem a taqal de assalaamu mooy ki mucc ci li nga xamante ne moom lañ koy wax bu guddeeg bëccëg ci bokkaale waaye assalaamu mooy ki nga xam ne mooy jàmmal nit ñi mooy jàmmal ñi nga xamante ne nii ku ne am jàmm moo la jàmmal waaye assalaamu mooy ki nga xam ne bu ëllëgee moom mooy nuy waa rahim salaamun jàmm qawlan muy wax joo xam ne min rabbir rahim di tukkee ci boroom di nga xam ne moo fees del moom la yërmandeem yaatu mu ne kon assalaamu moom tamit mooy ki muccal jaam yi ba du leen tooñ ak amul tooñ bu mën a tukkee ci moom di daal jaam yi de al mu'minu mooy ki nga xam ne mooy dëggal ñi nga xam ne ñoo yeneen yonentaam yi di leen jàppale ci mu'jizaat yi ci nga xamante ne mooy kaaw fiif yi xarbaax yim leen di yónnee ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm awliya yi waaye al mu'minu mooy ñi nga xamante ne nii moom borom bi tabaaraka wa taala moom male mooy ki nga xamante ne nii moom moo leen bi teg ci sécurité al muhayminu mooy ki nga xam ne moo peeg lépp daal di tiim ñépp daal di moom lépp dara féetewu ko kaw te lépp lu ko neex kese mooy am al aziz mooy ki noot ci nguuram al jabbaar mooy ki nga xamante ne nii lépp loo xamante ne nit am na rëq-rëq bu nekk ci yow moom moo koy réparer daal di koy islaax defaraat ko de ku am problème rek ci borom ngi ngay ñëw rëq-rëq ba nga am al jabbaar moom muy réparer rëq-rëq yi moo la koy réparer al mutakabbir mooy ki nga xam ne mooy ki rëy dëgg dëgg. moom moo waajowoo moom moo jo moom mooy ki nga xamante ne mooy moo ki rëy dëgg-dëgg keneen kuraan dafa rëy rek mooy xamal ne loolu noonu ak wàññeeku la ca jàmboo bële waaye loolu njukkulee loolu loolu sifala nelaw borom bi la tabaraka wa taala mu ne subhaanallahi mu ne subhaanallahi gàcc mbaalaa maa moom allah moomale soril ko lépp loo xamante ne moom la mushrikuuna yi bokkaalekat yi di ko di ma taqal guddeeg bëccëg am maa yushrikuuna aka sori moom borom boobu fële waaye fii naa ci ay géejam waaye daal di sori am maa yushrikuuna li nga xamante ne moom lañ koy bokkaaleel guddeeg bëccëg huwa moom huwa huwa allahu muy jeexal saar bi muy laay bu mujj bi mu ne huwa allahu ba léegi moom mooy allah alxaaliqu mooy ki nga xam ne moo bind nit ñi albaari u moo leen soot moo leen génne ci nekk ci ñàkk nekk ci loo xamante ne amul woon modèle mooy moo leen créé amal leen ci loo xam ne amul woon lu luñ naan ah fii la ko xoole ngir bind leen albaari u almusawiru ba mu leen bindee bind bindee fii tamit moom moo leen génne ci ñàkk nekk ci loo xam ne amul woon modèle bu jiitu almusawiru lu nekk nekk la nga xamante ne mooy melo ba mu yor moom moo ko jox lahul asmaul husna moom allahu moom moom bare la ñeel al asmaau turi al husna yu rafet yooyele tur yu rafet yi moom la ñeel de yusabbihu lahu dina sabbal ngir moom maa fi samaawaati lépp lu nekk ci asamaan yi wal ardi ak lépp lu nekk ci suuf yi te huwa ta moom te huwa ta moom allahu moom